a'uuzu billahi min ashaytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin wa imaami almuttaqin sayidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmaciina amma ba'du siiratu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ci jotaay bii ñu génn bi awnillahi wa minnatihi nu ngi woon ba léegi ci commencé woon nañ jàngatu xew-xewu Xudaybiya di umratul Xudaybiya avancé woon nañ ci ba ñu ngi agsi woon fi nga xamante ne nii mooy fii si di yónnee seen émissaires yi te gisoon nañ ne leen yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ak yére woon muy ku nekk ak nam ko ak yére waaye it gisoon nañ ci li nga xamante ne nii moom la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam te moom lañ mujj woon gis ndax dañ ko naroon a fàtte doon jubbanti saxaaba yi radiyallahu anhum biñ ne xalaatil qaswa mu ne maa xalaat wa maa zaaka laha bi xuluq ñu ne ah géléemam gi de bim agsee ci buntu Makka foofu la Xudaybiya yës laata ñu yàgsi foofu ñu ne ah moom de dafa siisu bëggatu la dem mu ne siisuwul te loolu di jikkoom waaye li ko téye walakin xabasahaa xaabisul fiil li nga xam ne moo téye woon ñay ya ba agsiwuñu loolu mooy li nga xam ne moo moo ko téye moo tax mu daldi yem fii ñu gisoon ci mooy di wutal ngànt nit rawatina boo xamee ne même bu dee li feeñ day wone safaan waaye ndeke du loolu yow ma xam loolu nga leeral loolu te gisoon nañ ki kim doon defaan mooy ab giléem la bàyyi ma la du doomu aadama loolu tamit lañuy gis dañ ci jële ne mooy xale yi tamit boo gisee koo xam ne day wax comme ay nit ki moo gën a xam ak njabootam ak ay doomam bu demee ci benn bërëb walla benn jataay dina am nanu xale bi def gaa yi ñenn ñi foog ne kii dafa reew walla kii kenn yaru ko par exemple nit ñi taaj lekk gi ndekete lekk ji dafa am loo xamante ne xale bi ne moom lii du ko lekk nga dégg ñenn ñu luñ lay wax kii moo fuuy waay te yarade ko waay ana gonek tànn li muy lekk yow mi nga xam ne yaay waajuram walla yow mi ko xam bu dee ne man xam nga ne du ko lekk ndax ci dafa allergique ci lii dañ ko ko tere ndax bu ko lekkee ay picc la koy génneel walla yooyu yow doo toog rek bàyyi noonu déedéet danga leen naan déet du reewul te tamit nekkul dafa fuuy comme ni ngeen ko waxe waaye lii moo tax manu koo lekk ndax lii bu ko lekkee conséquence sàngam la koy indi loolu mooy la même chose li yonent bi alei saatu salaam def xalaatil qaswa mu ne maa xalaatil qaswa wa ma daaka laha bi xuluq ñu ne moom de gëléem gi siisu na bañ naa jóg mu ne déet siisuwul bañu la jóg te loolu di jukkoom nit nag bu mu bu mu mu di eh, eh, eh, bañ a def yooyu wala mu naan naa bàyyi noonu déedéet ndax loolu day law après nit ñi fu ñu jëm ndax nit ñay nettalikat lañ te ñu dem naan doomu diw ji waaye doomu diw ji ñàkk bi yar sukk ci ndab li di lekk ñu koy kii mu du ko du lekk lii loolu nañuy yare gone mu siiw nag ñépp di ko wax alors que loolu c'est faux voilà nga jubbanti leen ne leen loolu taxul lii moo tax voilà wala gone guy jooy fenn bari lu muy mu dem benn bërëb di jooy lu bari ñépp naan kii dafa reew muy jooy déedéet yow bu dee xam nga ne dafa tawat fan yi moo tax mu muy jooyee nii da leen di yëgal ne leen dafa tawat voilà comme maa xalaatil qaswa wa ma zaaka bi xuluq bu ko defee nga couper court ci mauvaise rumeur yooyu di siiw sa doom am way woowu ci dëkk bi voilà ndax moom du du du koo xam ne sax ku conscient la ci li muy def te tamit du mu mukallaf xam nga gëléem gi du mukallaf moo gone nag dañoo niroo foofu ci ñàkk nekk mu kallaf moo tax ki leen mën a def ànd xam dëgg-dëgg li tax ñu def lii lu wuteeg li ñu xamee bu dee côté gëléem yi loolu côté gone yi loolu bu boobaa danga naan ah lii moo tax lii moo tax wala lii moo tax walla ginnaaw loolu kon ah ñu ngi woon kon ba léegi kon ñu ngi yemoon ci côté li nga xamante ne ah mooy émissaire Quraysh yi ginnaaw kon mi ngi gisee ni leen yonent mi alayhi salaatu salaam di di di doon teeroo ku nekk mu jox la gëdd ba nga war waaye bokk na ci liñ ciy jànge buñ continuer mooy ne nga ñuy gis saxaaba yi radiyallahu anhum ni doon ni ñu doon ni ñu xëre woon ci bëgg bu ñu bëggoon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ak ni ñu ko doon toppe ni ñu ko gëme woon ni ñu ko doon toppe ak ni nga xamante ne nii noonu lañ doon taxawe ci ay mbiram ba moo tax ah Urwat ibn Mas'ud daldi wax waxam ju siiw ji ne laqad wafadtu ala Kisra wa Qaysara wa Najashi wallahi maa ra'aytu maa ra'aytu ahadan yu'azzimu asxaabuhu kamaa yu'azzimu asxaabu muhammadin muhammadan sallallahu alayhi wa sallam ba taxoon mu ne man de dem naa ci Qaysar waaye it dem naa ci Kisra buuri jamono dem naa ci an-Najaashi waaye de maa ngi waat ci yàlla ne maa ra'aytu malikan gisuma benn buur ci ñii koo xamante ne kuy ku ñuy màggal ay ñoñam di ko màggal comme ni saxaabaay sayyiduna muhammad yi sallallahu alayhi wa sallam di màggale sayyiduna muhammad sallallahu alayhi mu ne wallaahi maa tax na xamanu xaama mu ne gis nga mooy yooyu ñu waxoon rek bu tiflee balaa laal suuf dina dal ci loxo kenn fa dalaka bihi biha jilda mu daldi di koy diwoo bu ñuy wax wàcce seen kàddu fa moom wala du na nazara ilayhi ta'ziman la du ñu jël seen bët yi daaj ko ko fixé ko ndax màggal guñ ko doon màggal waaw ndax ñooñu ulaa'ika alladhiina rabbahumul Mustafa wa kafa ñooñu ñooy nga xam ne ñoom la yonent bi nga xam ne moom la yàlla belli sallallahu alayhi wa sallam te ku mu yar na mooy fii xam nga description bi Seydina Urwa mooy ki ko nettali te kaana dafa nekkoon yéeféer am na leneen luñ ci jàng ci wàllu xadiis euh, ba ci len leneen ci wàllu xadiis mooy euh, loolu nag ci wàllu riwaaya la mooy ki soloo xadiis est-ce que nit ki xam nga Urwat ibn Mas'ud lii bi mu koy nett bi mu koy fekkee lan la woon yéeféer la woon kañ la ko nettali bi mu tuubee mooy lii nii la wax ba mu demee lii la wax waa Quraysh waaye eh, mooy kan moo la xam nan ngay xame ne moom bokk na même bu dee ci xadiis bi mooy wax ko gisoon nañ càllale bi Seydina Urwa ibn Zubayr moo ko jële ci Marwan ibn Marwan ibn al-Hakam ak al-Miswar ibn Maxrama ñuy nettali jële ci saxaabaay yonent bi alayhi salaatu wa salaam mooy wax ji nga xam ne bi mu demee mooy riwaaya koo xamante ne nii bi muy jël wax ji moom yéeféer la woon bi muy jël xadiis bi waaye bi mu koy nettali wala lool après jullit la bu dee bokk na ci nettali mbir mi mooy lool dañ koy nangu te lool gisoon nañ ko ca Badr tamit am na kuñ ci tuddoon euh, ka doon nettali suuratu tuur nu mu tuddati Euh, ibn Hakki euh, ibn euh, Marwan ibn Hakam bii moo tax turoom ñëwul ibn mbokk sayyidatu Xadiija bi radiyallahu anha subhaanallah am na Hakim ci tuur bi de Hakim wala yu mel noonu waa Hakim moom mi nettal ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam ko dégg keroog fekk ñu jàpp ko prisonnier Badar mu nekk nee na maa ngi nekk ci kii bi nu mu tudd ci jàkka ji ndax fa lañ ko takkoon dégg yonent bi alayhi di jàng timis di tari wa tuur mastuur voilà kon mooy riwaaya ah sox du forcément rek waa ji bu ko bi mu koy dégg il faut mu nekk ku tuub waaye pour ñu jàpp ko bu koy nettali après mooy foog mu tuub voilà loolu la léegi kon mooy soppu geneen bi alayhi salaatu wasallam bu ko saxaaba yi soppoon nga xamante ne nii comme niñ koy dinañ ko dinañ ko gis ci aaya bi ci suuratul Fath bi inna arsalnaaka shaahidan wa mubashiran wa nadhiran li tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azzimuhu wa tuwaqqiruhu ba aaya jeex yooyu dinañ ko gis insha allah muy saxaaba yi radiyallahu nii lañ meloon te nag képp koo xam ne dafa am ku ku fi doon yonent bi alayhi salaatu wassalaam te mooy al ulama comme ni mu ko waxe al ulama warasatul anbiya boroom xam-xam yi ñooy ñi nga xam ne ñooy donooy boroom Euh, euh, yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam ñooñu dañ leen war a jox gëdd boobu gëdd ban mooy boo nekkee ñoom dafa am ay ay ay aada ay teggin yoo xam ne c'est pas ay ay bu ma neexee def ak bu ma naqaree def c'est par force waaw loolu par force la mooy affaire bi ci boppam moo mooy imposer boppam waaw boo ko deful nag mooy yow yaa jël paaka dabbus ko sa bopp waxoon naa ne paaka ñaari boor la ànd ak boroom xam-xam buy jëf te yàlla tax kooku problème bi mooy paaka ñaari boor la niñ ci mëna a wu dagg yu bon yi lay gàllankoor noonu la la mën a core voilà ñii yi lañ doon màggale yonent bi aleyhi salaatu wassalaam te lool Seydina Amr ibn al-As loolu la waxoon nee na bi mu tuubee jamono yi moom tuubagul nee na bi mu tuubee ba nu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam génnee àddina masula toog yonent bi aleyhi salaatu wassalaam toog mu koy xool nii seeni bët di ñeenti nii ndax màggal bu mu ko doon màggal Allahu akbar bokk na ba léegi kon ci liñ ciy jànge li nga xamante ni moom lañu ciy jànge ba léegi mooy ne bi nga xam ne ci la Quraysh yónni seen dernier émissaire bi di Suhayl ibn Amr mooy mu ñëw di wax ay mooy presque da doon dicté yonent ma le saab-saab li mu ci wax bariwul li ci des moo koy dicté ba ñoom Seydina Ali mi doon bind ne man du ma du ma effacer rasulullah sallallahu alayhi wa la effacer fenn yonent alayhi salaam ne ko ari nii wan ma fiñ ko bind mu wan ko ko mu effacer ko boppam mooy te lool li ko waral mooy accords yi ni mu tare ci jullit ñi mais yonent alayhi salaam d'accord ndax waxoon na tey wallahi laa yasaluuna nii xuslatan yu'azzimuuna biha xoromaatillah illaa a'taytuhum iyaaha waxoon na ne bi muy dóoru agsi waat naa ci yàlla ne waa Quraysh tey duñu ma laaj dara xam ne pour màggal ci néegu bi yàlla bi màggal ci sha'a'irullahi fii Makka bërëb bu tedd bii lu dul ne dinaa leen ko jox loolu mooy lan mooy ne ñun lenn tamit lañ ci war a jànge mooy ne yéeféer yi moo xam ay ate lañ moo xam luñ man di doon gëmuñu yàlla gëmuñu yonent bi alayhi salaatu salaam wala nee nañ gëm nañu yàlla mais gëmuñu yonent bi alayhi salaatu salaam ñoo ñëpp ay yéeféer la inna alladhina kafaru min ahlil kitaabi wal mushrikiina munfakkiina hatta ta'tiyahumul bayyina mooy ñoo ñëpp a yem inna kafaru léegi mu deta min ahlil kitaab ci les gens du livre wal mushrikiin ak polythéistes yi mooy ñoom ñépp am ak athée mooy ne bu ñu wootee ci mbir moo xamante ne ni dañ ciy màggal loo xam ne buur yàlla moo ko màggal dañ leen ciy topp ba pare ñu dimbali leen ci bu ñu ko manee waaw mooy ne du ne diw sama moom du jullit même bu ne bon tremblement de terre am na dëkk sàngam réew sàngam ñu def benn ONG walla yooyu ne ngir ñu jàppale leen ñun mënuñoo taxaw ne comme que ñoom du ñuy ñi ñi ñi ñi yëkkati mbir mi association bi ay comme secours catholique bu dee France secours catholique la noo di tur bi wax na boppam même bu dee nee loolu après am na ñoo xam ne gëmuñ dara ñu fa ne mais yow manoo ne comme que ñoom la ah, non non non ñun duñ jàppale non non ay nit loolu yàlla boo ko def farata boo ko manee koo xam ne man nga koo dimbali mu nekk ci danger de mort nga dimbali ko yow boo ko manee nga def léegi nag comme que ñun defu ñoom ñuy def manuñoo ñëw nag ne non comme que ñoom la. non non non oh, oh. dañuy dañuy dañ dañ ciy génn suñuy loxo suñu yoon ci déedéet mooy dañ leen ciy topp bu ñu manul suñu poos ñu dox leen ñu jox leen ngir mbir mi gën nekk mooy ñu jàppale leen dëkk réew sàngam dañ koo tooñ sumb ko daldi koy songu xare di fa sànni ay bomb ONG yi ci monde bi yépp ñoo xam ne ñi ay athée ñii leneen lañu daldi ñëw ay association laïque ne dañuy def ay marche ngir loolu dakk yow boo dee jullit amoon yow doo taxaw naan man sama yoon nawu ci parce que ñoom non non boo manul dara mooy au moins waneel ne d'accord nga ci li ñuy def waaw moo tax dëgg lool la moo tax waxu Seydina Ali ibn Abi Taalib boobu day ñëw saa su ne dëgg ngay xam xamal dëgg ba pare door a xam ñoñu dëgg boo xamee dëgg di nga xam waa dëgg ñooy ñan mbir mi moom ku ne ci dëgg jeex na boo xasee xam dëgg ku ci ne yow bul xool bon boo est-ce que sama côté la bokkam déet déedéet déedéet déedéet mooy ne même lu ñu mën a nekk sama ennemi tey wax nañ lu jub nekk nañ ci lu jub man dama ciy ànd dama leen ciy jàppale dama leen ciy jàppale bu ma ko mënee ma jàppale leen ci voilà mais loolu nag xam nga benn affaire la bu difficile pour koo xam ne xamul mooy koo xam ne xamul moom ci biti nii day foog na yow ñoom ngay jàppale ndax ñoom seen seen seen principe yi ñu tege seen association yi mooy non association bii amul affaire yu yàlla ak yooyu amu fii yooyu réet amu fii ñun on est kii affaire humanisme loolu la yàlla moom kenn du ko fi tudd yooyu jeex na mais ñoom bu dee ñooy doxal yële du ñu ne comme que loolu la ñun suñu yoon newu ci non dañ leen ciy jàppale ndax loolu mais ku xamul day foog ni ñun dañ leen di jàppale nga géej gi ñenn ñi bu ñu xamul man nañ ne xoolal gaa yi rek amuñ dara ñu ñuy jàppal yu dul yéefér yu bone nii alors que parce que dafa xaw a jafe def la part de choses ci mbir yi mooy ne dañ leen di dimbali ndax lool mais c'est sûr que dimbali leen ndax principe yi ñu tege seen association yi voilà képp nag koo xamante ne nii dafa nekk ci loo xam ne lu yàlla sopp la comme li boroom zaadul maad wax mu ne fa kullu man iltamasa al muaawanata ala mahbubin lillahi taala mardin murdin la ujiba ila dhalika kainan man kaan mu ne képp koo xam ne day day làmbatu day sàkku ak ndimbal ci loo xam lu yàlla sopp la murdin la luy gërëm loo buur yàlla ci ngay sàkku ku la dimbali kooku mu ne waajooju ujiba ila dhalika kainan man kaan kooku dañ koy topp ci loolu muy woote di ko ci dimbali ak ku mu man doon ku mu doon voilà c'est un américain ça après un américain ne peut pas faire du bien yow eh non ça c'est un russe après le russe ne peut pas du bien toi yow foog nga ne yaa gën nit ñi foog nga ne daal yow mbaax biir Sénégal daal la fekk baax déedéet mbaax fépp la am ci àddina bi te sax fi ko gaa yi foogawul fa la fa la fa la gën aaye léeg-léeg moo tax mu ne képp koo xam ne day sàkku ndimbal ci loo xam ne luy soppuloo yàlla lu yàlla sopp la loo xam ne day gërëm loo day tax buur yàlla gërëm kooku dañ ko ciy topp ak ku man di doon voilà waaye waaye mu am beneen affaire ndax kii ay sew-sew la moo tax mu ne maalam yatarattab ala i'anatihi ala dhalika almahbubi mabghudun lillahi a'zamu ne à condition ndax da li muy yàlla da koo sopp day sopploo buur yàlla day tax buur buur yàlla da koo sopp te da koy gërëmloo à condition que loolu mu mën mooy jàppale gi nga koy jàppale ci loolu mu daldi jur loo xam ne buur yàlla da la ciy bañ lu gën a rëy lii mooy lii lañuy wax euh, masalatu irtikaabu axafi dararayn day nekk lu mel nii mooy ne entre deux mal da xool mooy ne kii li muy woote lu baax la mais est bu ma ko jàppalee du jur lu raw loo xam ne sama jàppale ni ma koy defee day tax buur yàlla mere ma ci bu dee loolu bu boobaa dangay def ata doo ko def voilà loolu la kon loolu liñ ci bëgg a wax mooy ne euh, bés boo xamante ne da gis ñu ne waaye association secours populaire wala Caritas gis nañ ne palestiniens yi sonn nañ def nañ ay caisse euh, euh, croix rouge def nañ ay caisse ngir ñu daldi rek euh, collecte argent ut ci ay médicaments def dimbali ci palestiniens yi loolu jullit ñi waruñu woon a xaar sax waruñu woon a xaar sax ñu dul jullit di ko def ñoom dafa waroon a fekk baax ci ñoom waaye yow bu dee premièrement defuñu ñooñu di ko def ñun amuñu lu dul jàppale ñooñu bu ma ci amee cinq centimes bu ma mën a joxe cinq euros bu ma mën a def ci kees googu ma def ko ci c'est pas que dama am croix rouge non parce que croix bi voilà au nom du la di loolu loolu ñépp xam nañ ko mais xam nañ ne jàppale woo lool yeneen lay saab saab fii. bi muy d'accord waa Quraysh point yii nii nga xam ne pour jàppale seen xërëm yi la pour seen xërëm yi di perdurer moo tax mu bëgg paix am est-ce que looloo tax mais non non loolu taxul mënoo fi naan euh, seen croix rouge bi non yooyu affaire chrétien la affaire euh, sali bi yuuna la croisade yi ndax am na ñoo xam ne dañoo borné c'est que ex ñoom. doxuñoo seen àdd seen jamono te nit bala nga am doon dara boroom xam-xam li ngay da ngay njëkk a xam sa jamono ji ngay dund manoo manoo détaché wu complètement ak moom yow boo gisee jamono yañ naan ay les croisades les croisés ak yooyu mënoo ñëw rek jël même kii ne vingt-et-unième siècle nam doon doxe ay douzième siècle bi onzième siècle loolu même chose loolu mooy dox nii loolu man da loolu newul demewul noonu ay quatorzième siècle boobu loolu demewul noonu waaw onzième siècle ci kiiwu tubaab yi ay mille deux cent jàpp jamono yooyu mooy manoo ñëw taxaw ne euh, voilà man daal la doon xew mooy mille quatre cent yi mille quatre cent yi voilà même nga jël contexte ba bëgg koo dóor ci contexte bii naan gars yi ay croisé la yow xam nga ne moos tubaab yi xeexuñu ndax la la croix loolu moom loolu moom amatu gars yi léegi lenn la seen croix mooy seen intérêt stratégique et économique moo tax yow gars yoo xam ne ñi ko jiite ñu bari ay athée lañu dëkk yi ay athée lañu sori na ñoom ña nga xam ne ñoom seen foi moo leen doon yóbbu ñu jóge fii Europe di dem di xare yi ngir loolu fële Jérusalem di xeex mooy dangay xam sa jamono mënoo ñëw ne gaa yi ay ñoo ñoom ñépp a ñoo xam ne gëmuñu sax lu Jésus loolu nga ñëw ne looloo tax non nit da nekk ak sa jamono benn affaire nag am na ak kum ci man di doon bu wootee ci loo xam ne jal c'est la lu yàlla bëgg la dañu ko ci ànd dañ ko ci jàppale kon loolu muy lu am sol bokk na tamit ci li nga xam ne moom lañ ciy jàng mooy te junjoon nañ ko mooy ni nga xamee ñi nga gise saxaaba yi radiyallahu anhum yëpp daldi daldi mer ñoom nag côté bii nii moo leen xawoon a rëcc mooy le fait que <coughs> ñu jógee mais Medina ñëw ba fii saway kuffaar yii ne sawaay du ñu du dugg ci du ñu ñëw ci kaaba gi yeneen tubaab yi nangu yooyu ak ak accord yu mel nii ñoom loolu leen looloo leen rëccoon mooy nan la ñuy distinguer entre que ne yeneen tubaab yi dafa nangu lii ndax nangu gi mu ko nangu ñoom dañ ciy gis ne Quraysh day mel ni da leen a féete kaw quoi ñoom loolu lañ ko gis. noonu lañ ko gisee moo tax Seydina Umar ibn Xattaab meroon afa nooti daniyata fa fii ma nooti daniyata fii diine na ana ci lan la ñuy joxe bases yu mel nii ci suñu diine di nangu yi ndax moom loolu la gisoon loolu la foogoon waaye yonent bi alayhi salaatu salaam te waxoon nañ la saxaaba yi ba mu des as-Siddiqul Akbarul Azam moom mooy ki nga xam ne ba Seydina Umar waxee ñëw mu ne ko toppal kii ndaw yàlla la du ko moy te moo koy dimbali jàppal mbiram moy ci ni cavalier bi di moye di suse ci teg gi mu toog waaw kon loolu la mooy yonent mi alayhi salaatu nag jàngal leen ne li mu nangu nekkul ne waa Quraysh lay màggal waaye waa Quraysh dañoo woote tey ci loo xamante ni nii dañ ci màggal xormaay yàlla yi ma ma fekk leen ci loolu ak lum ñu mën a kuteel lum ñu mën a waaye foofu la bokk na ci li feeñ li saxaaba yi radiyallahu anhum këne Seydina Siddiq kaana afdaluhum kaana afdaluhum kene Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu moo leen gënoon fop te mooy ki nga xam ne moo leen gënoon a xam buur yàlla moo leen gënoon a xam yonent bi aleyhi salaatu wassalaam fop moo leen gënoon a xam sharia bi gën leen a xam diine yi gën leen a dëppoo nekkoon ki gënoon a dëppoo ak yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ci ay xaalam ay waxam ak ay jëfam foogu loolu fu ñu ko jële Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu bi mu jógee ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam fan la dem bi mu ñëwee wax ak moom alasta nabiyallaahi haqqan naam bi mu ñëwee laaj ko laajam yooyu waaye yow yonent bi xanaa yow doo yonent yàlla dëgg waaw alasna ala alxaq wa aduwuna ala albaatil est newuñ ci dëgg te suñuy noon newuñ ci caaxaan mu ne ko aha kay mu ko waa lan moo tax ñuy d'accord yii xanaa waxoon ne woon ni dinañu ñëw fii mu a est dama laa waxoon bés mu ne ko déedéet bim laajee ba wax ak lool fan la dem kan la dem arrajulu thani ba'da rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fil umma as-siddiqul akbar seydina abu bakr ibn abi quhaafa radiyallahu anhuma ci seydina abu bakar la dem ndax xam na ne ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo ci tegu demul ci keneen demul ci seydina muaaz demul ci seydina ali ibn abi taalib demul ci seydina abdullah ibn rawaha seydina saad ibn ubaada non non demul ci ñooñu demul ci Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas Abdurrahman ibn Awf demul ci ñoom de Talha ibn Ubaydillah demul ci ñoom Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl demul ci ñoom waaye ki mu dem mooy ci Seydina Siddiq di Seydina Abu Bakr radiyallahu ndax xam na ne kii moo topp ci yonent bi alayhi salaatu salaam mu ñëw ci moom laaj ko la même les mêmes questions mu jox ko les mêmes réponses ginoon a dëggu ginoon a dëppoog yonent bi aleyhi salaatu wassalaam fi axwaalihi wa aqwaalihi wa faali ci ay xaalam ci ay meloom ay waxam ay jëfam te waxoon naa la ne ibn na keroog ba seyna abu bakar di jóge màkka di bëgg gàdd di gàddaay yi dajeeg moom barkal ximaadi bam demee li tax ba ko ibn darin na dajeeg moom ci àll bi ci yoon bi ne ko foo jëm mu ne ko samay ñoñ ñoo ma génne Quraysh nanguwuñ ma jaamu yàlla foofu may dem di wuti feneen fu may jaamoo sama borom ibn darin na même chose li nga xam ne moom la sayyidatu Khadija radiyallahu anha wa arda seere woon yonent bi alayhi salaatu bu mu jógee ci xuntu wa même mooyi la ko wax même mot teggiwu ci dara même mot yi xam nga bu doon même personne a ko wax bu doon sayyidatu Xadiija moo ko seedeel yonent sallallahu alayhi wasallam seedeel ko sayyidna Abu Bakar noonu la tamit mooy kon noonu la mel mais imaginer Ibn Daxin na nga xam ne gëmul woon sax yàlla jamono yooyu mu dayeeg moom mais kaana siddiqu manaara manaaran benn gis nga làmp di guider avion yi ci ci kaw kii yi di guider avion yi as-Siddiq noonu la deme woon du Quraysh rek lañ xame woon ak mbaaxam radiyallahu anhu ni arab yi ñoom ñépp ibn Daxin jóge fële dajeeg moom seedeel ko même yi sayyidatu Xadiija seedeel yonent bi aleyhi salaatu wassalaam Allahu akbar looloo tax Seydina Omar xam gu mu xam lool moo tax mu dem ci mu dem ci moom direct te loolu la ñoom Seydina Anas wax Seydina Anas radiyallahu anhu ba kaw kaw ba ñëwee laaj laajam bu rëy ba yonent ma lay saab saab ne ko mu ñëw di laaj ana Euh, mata saa ana kañ la yawmal qiyaam di jot kaw kaw bi dafa ñëw laaj ko yonent bi alei salatu salaam mata saa yonent bi laa dama doon laaj kañ la bés pénc yonent bi alei salatu salaam ne ko ana lan nga ko préwa nan nga ko waajal bés bi ngay laaj ana lan nga ko waajal voilà lan nga ko waajal kaw kaw bi mel ni nag ku daldi bondir ci occasion boobu radiyallahu anhu mu ne a'dadtu lahu hubbullahi wa rasulihi li ma ko prépareel mooy sopp yonent bi yàlla sopp ndawam lool rekk laa prépareel pour bés bi yonent bi ale saab saab ko almaru maa man ahabba nit ki nit ku ne ak ka nga sopp yéenay nekk yéenay mujj nekk ëllëg allahu akbar allahumma ij'alna min ahibbati sayyidina rasulillah ibn abdillah sallallahu alayhi wa buur yàlla ñu ngi lay ñaan nga boole ñu ci soppe yi gën a tar yi gën a ci soppe yonent bi alayhi salaatu wassalaam wa ma zalika bi aziz loolu jafewul buur yàlla yàlla nañu ko may mu wax lool ne ko nit ki ki nga sopp mooy boo sopp gii boo ci dañul boo génnee àddina maa yow ñooy nekk àjjana ñooy bokk fu ñu Seydina Anas radiyallahu anhu mi nettali xadiis mu ngi saxiix Seydina Anas ne kontaanuñu ginnaaw seenu dugg ci lislaam kontaan gu gina a màgge googu ndax man ñun de man de damaa sopp yonent mi alayhi salaatu salaam sopp déggal ki mu ci rek Abu Bakar sopp Omar même bu dee ne samay jëf melul li seeni jëf xaaju koo yépp ci loolu ma am espoir bu rëy yaakaar bu rëy ci sama borom ne bu ëllëgee ma ñoo may nekk waaw akbar moo tax saxaaba yi radiyallahu tamit keroog ba ñuy kan lañuy ñuy fal xalif loolu lañ wax yow la suñu bo yow la yonent bi aleyhi salaam wóolu ci suñu mburi diine bam manula jiite dane muru aba yusalli bin digal leen Seydina Abu Bakar mu feebar nekk ci lalam moom alayhi salaatu wassalaam ne digal leen Abu Bakar Seydina Abu Bakar mu jiite nit ñi ki mu ko wax dem génn gis xool ci jàkka ji ndax jàkka ji mooy bunt bi euh, kër néeg Sayyidatu Aisha ab rek ngay xëcc yaa ci biir jàkka ji mu dem euh, gis Seydina Omar toog ci foofu ci biir jàkka ji ci mbooloo mi Seydina Omar la fa gis ci ki gën màgg foofu ndax Seydina Abu Bakar mu ñëw ne na ko jiiteel nit ñi yonent mi alayhi salaatu naka la Seydina Omar dégg la dégg Seydina Omar di allahu akbar mu ne yàba allaahu wa yàba rasuul wa yàbal mu'minuun mu ne suñu borom bañ na man ndaw yàlla bi bañ naa jullit ñi bañ nan illaa Ababakar woo leen Abubakar laa wax mooy jiite pas keneen Allahu akbar ñu dem jëli ko Seydina Omar après mu ne waa ji man dama foogoon ne bi nga génnee ci kër yonent bi alayhi salaam néegam bi moom moo la wax man ma jiite mais xam nga ne bu ma xamoon ne waxuma ko man du ma woon jóg mais bi nga génnee ne ma jógal nga jiite nit ñi dama foogoon ne ci ndigalam boo ko waxee Allahu akbar xoolal yonent mi alei satu salaam nekk ci lalu faatoom sallallahu alayhi wa mu ne nañ ko jiita na Seydina Abu Bakar digal leen ko mu jiite Seydina Omar waaja dem wax ko ne ko comme que moom la gis mu ne ko jiite te mooy ñoom it xamoon nañ ne ba'da siddiqi ba'da siddiq Omar radiyallahu anhu xamoon nañ ne ginnaaw as-Siddiq Seydina Omar ci tegu yonent bi alayhi salaam loolu tax dégg gum dégg baatu keneen ku dul Seydina Abu Bakar tax mu wax la mu wax jóg wax loolu yàballah buur yàlla blank na d'accordul man ndawam d'accorduma jullit ñi d'accord illa Abu Bakar ku dul Seydina Abu Bakar moom lañ d'accord moo tax jullit ñi ne ko keroog biñ koy fal ndax dane Seydina Seydina Omar mii fal leen ko Seydina Omar ne maa bañ kenn du fi fal keneen ku dul yow non loolu moom d'accord duñu kenn lañ dul fal tallalal sa loxo mañ ma jaayanteeg yow man Omar man man man duma jiite nit ñoo xam ne laa a ummu qawman fiihim Abu Bakr ne man Omar man man de duma jiite nit ñoo xam ne Abu a nga fa keroog bi yonent ma saaf saam jullit ñi mujj na ko yow la yonent bi alayhi salaatu salaam gërëm ci suñu muru àddit muru diine mu féete kaw lépp suñu spiritualité suñu digganteeg suñu borom loolu lépp yow la ci wóolu li mu feebar yépp mënula jiite yow la doon wax doonu lool nangu keneen foo ne ñu dem jëli la ba nga ñëw ñu andi la mu gërëm la ci suñu mbiru diine waaye waaye ku ku yonent ci lay saab saab gërëm ci suñu waru diine mbiru diine ndax ñun du ñu ko gërëm ci suñu mbiru àllaaxira ñun mbiru àddina bopp kon yow yaay jiite yaa ñuy jiite kon siddiq allahu akbar siddiq mais kenn gisul waxuma waxuma waxuma gis gis gis gis gis gis euh, kenn gisul silhouette bu doon course la poussière ba ba poussière fam jaar waral yëkkati ka topp ci moom gisu ko Allahu akbar huwa siddiq moo tax mu wax loolu Seydina Omar ci ton bu ferme ne ko ayyuha rajul hé yow góor gi yow laay wax jaarul sax ci turam kii ndaw yàlla la du ko may te moo koy dimbali waaw léegi nag li ma wax teel ta nga moy ci mbiram buur yàlla du ko gàcceel mukk moyal ci mbiram moyal ci mbiram kon kooku mooy as bokk na ba léegi ci li ñuy jànge ci mbir mi mooy Seydina Urwa ibn Zubayr eh, Urwa ibn Mas'ud ak jarbaatam bi eh, Seydina al-Mughira ibn Shu'ba al-Mughira ibn gis nañ ni mu def mooy dafa rey ay nit laata muy tuub jaar fa ñëw daldi tuub si waaye yonent mi alayhi salaatu salaam lu ko wax lan la ko wax amal islaamu fa aqbalu amma islaamuk amma islaamuka fa aqbalu kanta sa diine ji mooy lislaam gi nga gi nga gi nga ne moom ngay dugg lool dinaa ko nangu waaye kanta sa alal jii nga fi indi ndax Seydina Abu Bakar dana ko yow bi mu ko gisee alhamdulilah ne ko foo foo jóge Misr mu ne ko waaw mu ne ko ana ña nga àndaloon almaliki yu mun a ñëw ñëpp rey naa leen yor seen alal moo ne nii yonent mi alayhi salaatu salaam nag ne ko sa alal ji duma ci laal dara tuub nag dinaa nangu sa tuub sa dugg ci lislaam du ne duma la rejeté waaye kantaa alal gi duma ko laal loolu la mooy il faut faire la différence alal ju lewul ba la sant loolu nag rawatina suñu kilifay diine yi mooy ab dëkk réew moo xam ne wala boobu dëkk boo xam ne dëkk diine lañ ko xame warula nekk plaque tournante xaw ma tournante de drogue jaaykatu drogue wala yi ku bëgg a dara fa ngay rawe ñu jàpp ne loolu noonu day wane fii fu màgg la yaa subhaanallah lool de bu ma ko déggul woon de ku ma ko nettali woon ma foog ne ma ne loolu du dëgg mais nag dégg naa ko indal wolofiyin nahnu dégg naa ko ci wolof yi ndeysaan ñuy bàkkoo paa ñoom ñépp en tout cas ca ña ma ko dégg ñuy bàkkoo këne sëriñ diw moom gaa yi euh, fraudeurs nii mooy gaa yi jóge ay gàmdeeg yooyu di fraude kii bu ñu masee am benn euh, kii bu ñu euh, fraude yi ba rëcc douanier yi dëkk boobu lañ naan fes dugg fa bu ñu fa duggee rëcc nañ mais ñu koy waxe ci toogu loolu mooy wane ne cëm mais mais da naan mais ñii est-ce que toog nañ une seconde di xalaat ci li nga xam ne moom lañuy ñuy jéem a màggal xoola yeneen mi aleyi salaam ban dëkk moo gën Medina sa dëkkub sëriñ a gën Medina bu yonent ma lay saar-saar kii bi mu fi indee alal ju lewul yonent ma lay saar-saar dane ko man dangaa tuub si indiwaale alal man sa tuub gi dinaa ko nangu alal ji soxlaw duma ko laal duma ko laal duma ci laal dara yow ngay bàkkoo alal ju ñu luubal rek gaay bu ñu rëccee duwaañ yi fi yéen ñi ñëw te ko fi ñëw rëcc yaa subhaanallah en plus moom beneen affaire muy li nga xam ne mooy li sëriñ si di def ñenn ñi mooy yow sa taalibe ak ku man di doon bu fi indee alal joo xam ne xam nga ne lewul bu ko jël bu ko jël yonent bi alei satu salaam ba mu koy def ci mbooloo mi la ndax jàkke ji la ne saxaaba yaa nga fa radiyallahu mu ñëw waaj Seydina al-Mughira bi mu agsee nee na man dama ñëw Seydina Abu Bakar laa laa laa miinoon ci mbooloo mi moom la miinoon te après ci moom la doon ne maa ngi ko fekk ci jàkka ji ak saxaaba mi radiyallahu ma ñëw ne damay tuub ne bi mu ñëwee la noona al-Mughira ibn Shu'ba yonent bi aleyhi salaatu kontaan ndax doonul woon dañ di bëgg nit ku jóge safara di ñëw àjjal ndax ne ci kéefër mooy yaa ngi ci safara boo ci deewee waa imaginer buur yàlla def nga ñëw nag ñëw ci moom moom mi nga xam ne mooy àjjana ji day kontaan te lool rek kay mébétam voilà mu kontaan waaye bi mu yëgee ne alal jii nag mu ne ko am ma islaamu ko fa aqbalu kantaa sa alal ji duma ci laal dara kon loolu la sa taalibe lu mu rëy rëy rëy directeur la alal ji muy indi bu ko laal fu mu koy jële bu ko laal parce que loolu dafa xaraam bu ko laal ndax loolu dafa xaraam nga ne man duma ko laal ah. alal jii duma ko laal voilà kantaa dangaa ñëw ngir xaw ma leneen loo xam ne moom lu baax la loolu mën naa koo nangu waaye kantaa sa alal ji duma ci laal dara kantaa sa alal ji duma ci laal dara noonu lañ war a doxale loolu lañ war a doxale du ku ku ku kii rek ñu koy tagg ndax boroom xam alal la ñu koy tagg noonu kese déet yow bu dee leer na alal ji kii ay activité dara jubu ci yow danga ko war a tere boo teree mu bañ nag alal ji nga tere ko ko mu ba mu même bu ëndee alal ji nga ne non man duma jël alal ji neex na lool bari na bu ma ciy jëloon daanaka suñu cérémonie bi dinañu fajal lépp ba mu des waaye duma ci laal dara comme li yonent mi alayhi salaatu salaam wax al ibn Shu'ba alal day lew moo tax ay luubal yooyu alal ju luub luu luubal laa yaqbalu llaahu la seydina Abdallah ibn Umar radiyallahu anhu comme nim nee ci sunanu Tirmidhi mooy premier xadiis bi laa yaqbalu llaahu salaatan bi geyri tahuur wala sadaqatan min xulul seydina abdullah ibni omar mu ne yonent bi aleyhi salatu wasalaam nee na buur yàlla de du nangu laa yaqbalullah buur yàlla du nangu dara la dul nangu salaatan ak julli goo xam ne eh, eh, kii amu ci eh, mooy njàpp amul mooy waa ji jàppul voilà laa tuqbalu salaatun bi ghayri tahuur wala sadaqatun min ghulul min ghulul min ghulul min ghulul mu ne laa tuqbalu mooy buur yàlla du nangu salaatun julli benn julli bi ghayri tahuur tahuur ja jàpp ju amul laab ñu julli ju amul laab buur yàlla du ko nangu wala sadaqatun waxatuma laa nag caagan du rawatina waaye du nangu benn saraxe boo xam ne waa ji dafa sàcc alal moo xam nu mu ko mën du luubale mu daal di koy luubal ne da koy saraxe ma gaa yoo xam ne pour ñoom loolu ça recycle leur argent wala day da leen di kon day day day day kii seen conscience quoi mooy ni ñuy def dañuy fexe jël ci alal ji alalu sàcc gi wala alal ju alal ji ñu braqué alal ji nga xam ne sàngara lañuy jaay wala produits yu illicite ay ay ay ay transporteur de sàngara lañ ak ay bière ak yu mel noonu ci yooy la ñuy xëy ak kii après nag foog nañ ne buñ ci jëlee dara jox ci sëriñ bi daal di ciy saraxe yor ci seen ndey ak seen baay ñu foog ne affaire bi baax na kallaa loolu taxul mu baax jamais jamais jamais jamais jamais loolu du tax mu baax dara loolu recyclé wul dara déedéet loolu baaxul alal jooju baaxul voilà kon loolu tamit lu am solo la muy ci xew-xewu al-Mughira ibn Shuba bi nga xamante ni noonu tamit la euh, euh, euh, noonu la doxale lool bi mu ñëwee yonent waaye saa saa loolu la ko wax sa alal ji duma ko laal mu leer te lool il faut le faire publiquement bu dee ne publiquement la ñëwee fa mu ñëwee waaye bu dee man nga koo wax ci sutura bu ko defee moom après dootu ko def waaye léeg-léeg danga koy def ngir jàngal ñeneen ñi ñépp xam ne lii nii warul waaye tagg rek di kii ndax non ndax boroom alal la déedéet ra'aytu an-naasa qad maalu ila man 'indahu maalun wa man laysa 'indahu wa man laysa lahu maalun fa 'anhu an-naasu maalu déedéet loolu ci ñi nga xam ne ñoom ñoo yor alal ku amul alal gaa yi du curseur bi kon loolu lu am solo bokk na ba léegi ci liñ ci jàng ci umratul Hudaybiya bi muy accord accord dañ koy bind accord xam nga <coughs> accord dañ koy bind ndax boo ko bindul diw mën naa contester ëllëg man na ne ah non non non non man man masuma d'accord ci lii te bu boobaa nag te boobaa mooy problème day am mooy ne li mooy am ñeme yàlla moom man naa taxaw ne eh, man daal sawaay lii moom masuma cee d'accord man masuma cee d'accord lii dañ ma ko wax loo mais masuma koo wax alors que yàlla xam na ne bokkoon na ci ñi nga kii mooy nag da koy bind yonent ma ne sa saab dafa moo tax Suhayl ne ko itti kitaaban indil ab ab ab ab ab ab ah, ah, ah, bin ab binduwaay ab bindukaay bu ko defee ñu daldi koy bind li nga xamante ne nii mooy li nga xamante ne nii moo dox suñu diggante waaw moo tax loolu ne affaire det yi gis nañ suratul baqara li suñu boroom wax saar bu aayatu dayni yaa ayyuhal ladina amanu idha tadaayantum bi daynin ila ajalin musamma ñi gëm yàlla bu ngeen amante bu ngeen bu dox bu det doxee seen diggante ba benn bërëb bu ñu xam benn euh, période bu ñu xam na ngeen ko bind du euh, boroom xam-xam yi nag ah bon en général dañ naan lii du farata mooy faktubuhu gi mooy mais nag dafa nekk loo xam ne c'est fortement recommandé ndax boo ko bindul mooy man nga fàtte wala keneen ki fàtte te bu ëllëgee imaginer nga gaañu imagine nga gaañu wala moom nga dem ba ci biir nga ne non man waaj na la cinq mille euros la woon laa la lebaloon maanaam ah, naa da ngaa juum deux mille cinq cent lool xam nga deux mille cinq cent ak cinq mille euros kii ne après problème lay indi moo tax yooyu mieux vaut nga bind ko bu dee accord dañ ko bind yonent mi alayhi salaatu salaam daal di bind ku nekk am ci copie mu leer mu leer nañ amul rek non baax na yow itam ndax gars yi boo koy def ñu naan bindal ndax loolu dalay dàqal loo xam premièrement boo ko defee loolu la sa borom digal nga nekk ci lim la digal te tamit dina la fenqal dina tax problème yu bari yu mën a am éventuellement nga daal di ciy génn mu bañ a yàq seen diggante ndax àll mooy ngeen bind ko bokk na tamit ci liñ ci jànge mooy ah këne yenn yi mooy yenn yenn ci bu naree yàq yoo xam ne am na solo gaa mais buñ ko dindee du yàq dara mooy yooyu jar mooy jarula tenir rigueur xam nga yeneen trois saab saab nee bind leen bismillahir rahmanir rahim gaa yi na ko way ban bismillahir rahmanir rahim kenn du fi bind bismillahir rahmanir rahim Suhayl hey kenn du fi bind bismillahir rahmanir rahim saxaaba yi radiyallahu anhu ne ci sax imaamul Buxaari wallahi laa naktubuhaa illaa bismillahir rahmanir rahim wat nañ ci yàlla ne duñ ko bind lu dul bismillahir rahmanir rahim la bind laa wax yeneen tuwaayu saab saab ne sayyidina Ali uktub bismika allahumma comme que moom nee na bindal allahumma la Suhayl bind bëgg bindal allahumma mu bind ko mooy nekk bismillahir rahmanir rahim moo gën fopp mais bismikallahumma boo seetee maanaa bi sorewuñu mooy lépp ñu ngi commencé ci allahumma buur yàlla yow buur yàlla lële moo gën fopp bismillahir rahmanir rahim mais quand même maanaa bi dinañ am maanaa buñ ci trouvé ci bismikallahumma te lool bu naree yàq accord yi nañ ko dindi grawul grawul nañ ko dindi waaw min muhammadin sallallahu abdullah wa rasul hada ma ma qaada bihi wala alayhi rasul muhammadu rasulullahi Suhayl ibn Amr laa ñun xamaw la lool bindal muhammad ibn abdillah man maay Suhayl doomi Amr yow yaay muhammad doomi abdillah wallahi la naktuba sayyidina ali ne fen laa f f umhu rasulullah mu ne laa am wallahi laa am ko laa am xoo abadan wat naa ci yàlla laa wax man ali duma la ba faw jamais yenentu alei salaam ne ko won ma fan la ndax lan déggoo lim leen wax mu reetaan leen ne ana rasulullah wa in kadhabtumuni ci beneen bi ana abdul ana rasulullah ana muhammadun rasulullah wa ana muhammadu ibn abdillah voilà mooy ne man maay sayyidina man maay muhammad di do euh, euh, yonent euh, yonent bi yàlla bi waaye maay muhammad abd ibn abdillah benn la mooy sayyidina muhammad ibn abdillah kan lañ ci jublu sallallahu alayhi wa sallam mooy yonent bi alayhi eh, mooy yonent bi alayhi salaatu mu ne kon man la waaw man la léegi kon lool la voilà monsieur le DG mooy ban DG duñ ci bind DG Yoro Ndiaye eh waaye muy fii di jaay Yoro Ndiaye Yoro bindal neel waa ji garaawul Yoro Ndiaye ay DG moom nañ ko teg nee Yoro Ndiaye yow gaa yi ñëw sëriñ waaw waa ji nag dangay xam ne nag sëriñ la gaa yi ne non ñun ñu le PDG le ministre waa ji nag sëriñ la kii mooy sëriñ Ibra Ndiaye waaye ban sëriñ sëriñ bi moom duñ ko ci bind Ibra Ndiaye eh, nga ne bee garaaw écrivez Ibra Ndiaye moi Ibra Ndiaye voilà Chérif Haydara waa ji ne ban shérif man d'accord ma shérif ah waaye ban shérif kii du shérif fenn moo saay Xuseyna la tudd Xuseyna ay dara bind leen Useynu eh, bind leen Useynu bind shérif yooyu jarul polémique jaru ko l'essentiel <laughs> mooy xam nañ kan la ñuy waxal rek <laughs> moo tax lool la mooy yow tamit nit eh, gis nga tamit foo booy wax ak koo xam ne xamula ak koo man di doon ak loo man di am xam-xam loo man di am ay diplôme loo man di sell ngay wax ak koo xam ne xamula bu ko tenir rigueur garaawul mooy bu xamul xamula pour moom yàgg lam daa yépp a nga ñëw ci rang bi taxaw eh waaye waaye dugal waaye yow nga am noo taxawee au lieu mu bon normalement ñépp da leen waroon a wax wax ju rafet sëñ bi man ngaa dugg ci biir euh, rang bi xaw ngaa génn xam nga loolu moo gën duggal ci biir yow garaawul ba ko noonu <laughs> mooy waaji xamul moo tax yeneen tare saa saa am ne yéen ana rasulullah wa in kadhabtumuni ne ko octobre bindal yéen xam ngeen ne man maay ndaw yàlla même bu dee ne weddi ngeen dëgg-dëgg man maay ndaw yàlla sallallahu alayhi wa sallam même bu dee weddi ngeen voilà gaa yi lay weddi moo tax mbir yi nga am loo doon gaa yi di ko contester grawul grawul lii nga doon gaa yi ne waaye du dara gaa yi wax rek ay woote woo la grawul nee leen grawul voilà wala lay wàññi yow bu dee nit ñi contesté nañ li nga doon mais yow fa yàlla yàlla moom xam na ki nga doon doy mais doy na wa kafa billahi shahidan wa kafa billahi waliya wa kafa billahi waliyan wa yàlla doy na seede jarul ngay émété ñëpp ngir ñu yëg ne yaay ci gën a màgg déedéet déedéet wala am nga am nga fànn foo toll gën a màgg sax xaw ma noonu ngay koy waxe ni mooy lu ne yàlla mën a defal nit ñi reconnaître ñu ko garaawul bu leen mere ndax loolu sa digganteeg yàlla rek doy na léegi nag ah xam naa am na yu des mais xam naa fi ñuy jeexale benn boo xam ne noonu dañ ciy ñëw mooy xam nga gis nañu yonent bi aleyhi salaatu salaam ci xadiisu imaamul Buxaari bi raxmatullah aleyhi ah dane mooy bi nekk ci kitaabul magaazi ci baabu umratil qadaa dane mooy Seydina Anas ibn Maalik moo ko radiyallahu taala eh, albara ibn malik albara ibn azib manaan lan albara ibn azib radiyallahu anhu wa an abi mu ne yonent mi alei satu salaam dana seydna ali radiyallahu anhu bi Suhayl ne ne ko man law naa la mu annaka rasulullah maa manaa naaka shay'an walakin anta Muhammad ibn Abdullah ñun sallallahu alayhi wa sallam bu ñu xamoon na yow yaay ndaw yàlla nga duñ doon yonante kon la tere dara waaye yow yaay Muhammad di doomi Abdullah sallallahu alayhi wa sallam yonente maayu saab-saab ne man maay rasulullah waaye man maay Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa mu ne Seydina Ali umhu rasulullah effacer kon rasulullah Seydina Ali ne laa wallahi la am xuok abada duma la ba faw mu ne fa axada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam alkitaaba wa laysa yuxsinu yuxsinu yaktub fa kataba nee na yonent bi alei salatu wasalaam fa axada rasulullah yonent bi alei salatu wasalaam daal di jël bindukaay bi ak kayit gi te moom nekkul woon ku ñu xam ci performance ci wàllu bind fa kataba mu bind léegi nag Euh, riwaay bi moo indi waxal nañ la waa léegi yonent mi aleyhi salaatu wa salaam da doon mënoon naa bind wala mënu woon a bind moom dafa mënoon a loolu nag mooy masala bi ah, xam nga xam nga suñu boroom dane da dane moom manul ko woon ci alxuraan te yooyu li ci dinañ ci ñëw léegi mooy eh, kon léegi masala bi mooy lan mooy bi kon yeneen yeneen ci ma lay saar saam dafa mënoon a bind wala mënul woon a bind ak mën a liir ndax bu dee ne fii dane moo jël dafa jël bindukaay bi fa kataba mu daal di bind eh, kon loolu mooy mënoon naa bind ah eh kon nag mënoon naa bind léegi nag loolu masala la ah te xam nga dafa wax ci suuratul ankabut ne wa maa kunta tatlu min qablihi min kitaab wala taxuttuhu bi yaminik idan lartaabal mubtiluun suñu boroom dane ci suuratul ankabut aaya 48 wama kunta tatlu min qablihi min kitab ne yonent bi alayhi doonoo woon kuy jàng avant alquran yi nga koy jot ci benn téere ma doonoo woon liir manoo woon a liir benn téere wala taxutuhu bi yaminik te ko woon a bind te woon a bind benn téere tamit ci doonoo woon bind ci sa loxo idan bu doon ne da doon liir idan kononte kon mooy bu noon ne da nga doon lire comme ay tawraat ay injiil téere yooyu manoon a lire sax tey fréquenter mënoon a lire képp tey fréquenter ahlul kitab ba pare mën a bind idan kononte kon lar taabal mubtilun kon dinañ sikki sàkk al mubtiluna caaxaankat yi dinañu ne ah bon kii li fi indi kat je sais pas c'est pas extraordinaire moom yàgg nañu xam ne moom du illettré ku mënoon bind la da doon fréquenter ku mën a liir la lii muy wax ko la ne jëlewu ko ci téere yu yàgg yi suñu boroom nag ne ko loolu lépp mënoo ko woon wama kunta tatlu min qablihi min kitaab doonoo woon bind avant alquran yi dara wala taxutuhu te doonoo ko bind ci sa loxo idan ndax loolu bu amoon lar taabal mubtilun léegi nag loolu xam nga da ngay gis fii léegi mooy lële aaya boobu ak lii nii ne fa axada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alkitaab wa lam yakun wa kaana fa kataba mu bind xam nga loolu day wuteeg day da ngay gis ci biti nii danga naan dafa am am na aaya bi ak doonoo woon bind ak bii bind na lool nag dafa indi boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ci masala boobu bi ñu wax sànk mooy est-ce que yonent mi alayhi salaatu salaam dafa mënoon bind mën a lire dañ naan la loolu dafa am ñaari wax bu njëkk bi mooy waxu ko mel ni Abul Walid al-Baaji Maliki bu mag boobu imaam al-Baaji ku mel ni moom dane ah yonent bi moom bind na ak loxoom ginnaaw bi nga xam ne manu ko woon ndax moom dane imaam al-Baaji bokk na ci lu dane mais alxuraan bi dane wamaa kunta dane lool paase la mooy avant muy jot révélation bi yorent ma lay saabsaab manu loon a liir manu loon a te lool da koo conjugué au ndax boo doon def lool avant nga koy jot konoon te kon caaxaankatu Quraysh yeeg ñooñu ñu man ne non i lii muy def da koo jële ci ñeneen loolu ñu léegi dugal nit ñi nekk ci sikki sàkka mais du tëmbeel ci ñeneen ñi mu ne imaam al-Baaji rahmatullah ne mbir mi nag eh, mooy ne yonent mi alayhi salaatu salaam mujj na man bind après ginnaaw bi nga xamante ne nii manu ko woon voilà léegi mu ne bokk na tamit yim ci teg que ne après bi nga xamante ne nii leer na que moom yonent mi alayhi salaatu salaam dafa kenn ñépp xam nañ ne même Quraysh xamoon nañ ne kii mënu la lire mënu bind. laata muy jot révélation bi ba loolu leer mu ne ci loolu nag ci la mu'jizaam daal di feeñe mu indi lu mel nii mu ne loolu dàqontewul ak après mu mën a bind après ci loo xam ne nag jàng ko buur yàlla moo ko jox xam-xam bu mu ko defal la boo xam ne jàng ko comme ni ko ñeneen ñiy jàng mu nekk beneen kéemtaan ginnaaw bi mu manul indi fi loo xam ne liirkat yi ak bindkat yi manuñu koo indi mu dem ba ci biir mën a liir mën a bind ci loo xam ne kenn jàngalu ko muy beneen mujiza te am na ñeen du imaam al-Baaji rek ku mel ni Abu Dhar al-Harawi moom it loolu ak ku mel ni Abul Fath an yi ak ñeneen ci boroom xam-xam yu nekk ci côté Maghreb bi voilà ñu ne bokk na ci li ñuy tegtaloo ba léegi mooy xadiis bi nga xam ne moom la imaam Abu Bakr ibn Abi Shayba rahmatullah alayhi daal di solo ah jële ko ci yoonu Mujaahid ibn Jabr mu jëla ko ci awn ibn abdillah mu ne maa maata rasulullah sallallahu wa sallam hatta kataba wa qara mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom awn ibn abdillah génnul àddina lu dul ne bind na te liir na mooy mën naa bind début bi manu ko woon mais après mën naa bind mën naa liir léegi ñu tegtaloo tamit ci yeneeni xadiis yoo xamante ne nii dañ ne yonent bi alayhi salaatu salaam dafa doon digal Seydina Muawiya ibn Abi Sufyaan doon ko wan li muy bind mooy di ko di ko di ko sax di ko sax hein ah, ki nga xamante ne nii fekk daa am kum ne woon mu bindal ko euh, ñoom Uyayna ak ñoom al-Aqra mu daal di koy bind ba pare Seydina Muawiya bind lettre bi ba pare yeneen pare saab-saab jël lettre bi xool ko ne ko xad kataba xad kat xad kutiba laka bi ma amaraka lak bi ma umira lak xad kutiba laka bi ma umira lak mu xool ko jël ko jox ko ñooñu ne ko ne ko bindal nañ la li nga xam ne moom lañ dig moom lañ dig moom lañ la digal mooy lettre bi liñ la ci diggal mu ngi ci ñu ne waaw bu mënul ran la mën a waxe lool ah ah na ko noon imaam al-Qadi Iyad nee na même bu dee ne moom da ne da ne eh, rot na ay tegtal yoo xam ne ay asaar ay jeexit yoo xam ne day tekki ne day wane na yonent mi aleyhi salaatu salaam manoon na manoon na bind kon fi muy wax tegal xalima gi ci sa nopp jëli ko ci sa nopp teg ko ci sa nopp ma daldi lay wax mooy euh, ba pare di di wax xuruf yi di wax Seydina Muawiya di ko wax ni muy binde ak bàyyi nan la koy bindee ak siin yi ak miin di ko wax na la koy binde ak tamit bul xëcc bismillah voilà mu ne lii bu dee ne même bu dee ne saxul ndax moom imaam al-Qadiyaat moom dafa bokk ci ñaar dañu jàpp ne saxul mooy yii nii yi war na yeneen trois cent bind na mooy wiru léegi danga naan mais xadiis sax imaam Buxaari bi nag loolu dinañ ci ñëw pour ñeneen ndax beneen wax ji li tax ma gën a dugg fii mooy wax ji mooy bu ñoom imaam al-Baaji ak ñoom imaam Abu Dhar al-Harawi Abul Fath an-Naysaburi ak ñi ànd ak ñoom lool mooy wax bi ne moom man na mujj na ko man leneen li waa jumhuur ne day de yonent mi alayhi salaatu salaam biñ bindul woon manul woon a bind te manul woon a liir ah, léegi mu ne lii de même bu dee ne saxul que moom bind na sorewul que ne buur yàlla wërsëgal na ko xam-xamu ak mbind ndax moom xam-xamu lépp lañ ko jox moom aleyhi salaatu wassalaam ah imaam alxaafiz ibn xajar bi muy cité ki euh, euh, masala bi ci fatxul baar yi mu ne waaye riwaaye yi mooy tegtalu imaam albaaji bi waa jumhur dañ cee tontu mooy ñi ne yonentu Yàlla masula mën a bind masula mën a liir ñu mu ne wa ajaabal jumhur bi danfi hadhihi al ahadith waa jumhur dañoo tontoo ne xadiis yi ngeen fi tudd nii yépp dara wéru ci waaw dara wéru ci nga ne mais qissatul Hudaybiya bi nag mu ne boobu dinañ ci ñëw mooy yeneen yi la ci jublu wa an qissatul Hudaybiya bi anna al qissa wahida wal katibu fiha aliyun radiyallahu anhu wa qad sarraha fi hadith al miswar bi anna aliyan huwa alladhi katab fa yuhmalu ala anna nuktata fi qawli fa akhadha al kitaba wa laysa yuhsinu yaktub li bayani anna qawluhu arini iyaaha annahu maxtaaja ila an yuriyahu mawdi' al-kalima allati imtana'a aliyun min mahwiha ila kaw illa kawnihi kaana laa yuhsinu al-kitaaba wa wa ala anna qawlahu ba'da dhaalika fa kataba fiihi hadfu taqdiirihi hadfun fiihi hadfun taqdiiruhu fa mahaaha fa a'aadaha li 'aliyyin radiyallahu anhu fakatam ñu ne kantaa mooy yeneen xadiis yi wéruñu léegi nag riwaaye bii nekk ci saxiixu imaamul Buxaari bii waaw léegi mu ne waa jumhuur dañu ne kantaa que ne dafa jël ci riwaayu imaam bu Buxaari bi que ne ci qissatul Xudaybiya dana bindkat bi waa jumhur dañu tontu ne bi kenn la woon te mooy Seydina Ali radiyallahu anhu wax na ci lu leer ci xadiis al miswar mooy yi nekk saxiix yi mu ngi saxiix imaam Buxaari yi tuddoon nañu këne Seydina Ali moo doon ki doon bind léegi kon wax ji nga xam ne mooy fa axadal kitaaba wa laysa yuxsinu yaktub loolu day leeral këne arini iyaaha loolu lay leeral këne mooy wan ma wan ma fi ñu bind sama tuut fi nga bind rasulillah ndax bu doon manoon na ko ndax bu doon manoon na liir te mënoon na bind mais du ne wan leen ma ko wala déet ah bu doon ne mën naa liir mën naa bind du ne Seydina Ali wan ma bërëb bi nga xamante ni nii fi la fi nga bind rasulillah mu wan ko ko mu dindil ko boppam le fait que lool nag lool day wane ne que moom laa yuhsinul kitaaba mooy manul woon a bind te tamit nekkuloon ko ci performant mooy xam nga euh, buñ ne waaje xasuna fii def dara mooy koo xam ne da ci nekk koo xam ne liñ naan xabiirun bihi la yaay yow saa yi ak koo man saa nag c'est que calligraphe la léegi ñu ne kantaak fa kataba loolu dafa am luñ ci dindi mooy xas xam nga arab mooy loolu dafa am ci arab grammaire arabe mooy même arabe li ñuy waxe des fois euh, day am lu ñuy verbe phrase bi loo xam ne ci biir ab sous-entendu la moo tax ne dafa fa kataba loolu dafa am luñ ci luñ ci effacé loo xam dañ ko dindi noonu taqdiruhu liñ koy nettali mooy fa maxaaxaa yonent bi alei satu salaam daal di koy effacé biñ ko ko wanee fa aadaha li ali mu daal di joxaat mbir mi seydina ali fa kataba seydina ali bind léegi nag fa aadaha li ali la dindi lañ dindi ci wax ji rek ne fakata ba mu bind ñu foog ne moom moo bind ndekete du moom voilà comme comme li nga xam ne ci lañ naan kataba ilaa Qaysar yonent ma sarsam bind na lettre Qaysar kataba ilaa Kisra bind na Kisra loolu xam nga ci biti nii da foog ne moom moo bind lettre bi waaye gis nañ ne dañ ko ko doon bindal voilà gis nañ ne ah dañ ko ko doon bindal moo tax euh, kële nu tudd imaam euh, al-Qurtubi bi muy tafsir aaya bi suuratul ankabut wa ma kunta tatlu min qablihi min kitaab wala taxuttuhu bi yaminik idan lartaabal mubtiluun indi na wax yi waxu yi nga xam ne moom la imaam al-Baaji wax ak ñi nga xam ne bon surtout temps yoo ne dafa am ñoo xam ne nag dañu ko dugg dugg yu metti nga dégg ñenn ñi ñëw ba bon que di ko taxé que ne imaamal baaji sawaay saway subhaanallah ne waa ji ab zindiq la xam nga zindiq mooy imaam al baaji mel na subhaanallah ne comme que li mu wax dafa ci biti ñoom dañu jàpp lii dafa wuteeg alxuraan. waaw alxuraan ne kii manula yonent ma saab saab manula bind tab roon loolu liir moom mu ne mën naa bind après ñu ne waa ji zindiq te zindiq loolu lu la mooy zindiq mooy mooy vraiment koo xamante ne nii mooy moom ci biti nii day wan ni yëfi diinee ko neex moo ko ñor kilifa la ci sax di ci woote jëme ndekete yoo waa lu yàq ci diine ji moo ko yàq mooy zindiq naa ci teeru naafiq yu extraordinaire yi lañ bokk léegi ñu ne koy tuumaal lool ba ñi naan bari tu mim man shara mimman shara dunyan bi aaxira wa qaala inna rasulallahi qad kataba ba ñuy fomm ci ay way baritu deñ naa mimman shara dunya bi aaxira jublu ci imaam al baaji menn subhaanallah naan deñ nañ ci ki nga xam ne dafa dunde dafa jënd àddinaam weccoo kook ba pare mu ne que ne yonent bi aleyhi salaatu salaam mas bind mooy waxam jooju lañ jàpp ne moom ci wax ci àddina àddinaam la weccoo ak allaaxira Allahu akbar ne euh, euh, euh, waaye biñ defee lool ki jiite woon moom Andalus lañ ne mais da leen woolu détracteur mi ak al imaam al Baaji Euh, ngir léegi mooy débat bi ñu teg ko ci taabal ji mais mu yey leen ci gàttal mu yey leen ba pare bi mu leen yeyee nag <laughs> ah gars mooy amatuñ luñ tontu amuñ luñ tontu ndax sincèrement ku kii dëgg-dëgg mooy yenn yi doo ko gaaw di takfiir nit ci wax yu mel nii ndax imaam al-Baaji li mu wax dafa leer dane affaire bi ma maa kunta lool au passé la woon mooy laata muy jox man neew ma yonente na saa dafa masa mën lii rek bind mais quand même après man na ko te lii aaya bi loolu la àndal dane moom do masu ko woon a def te doonu ko woon bind mais après loolu dàqantewul ak après mu man ko waaye waa jumhur ne déedéet déedéet ndax yi ngeen tegtaloo dëgërul bu dee bu Xudaybiya wax nañ la léegi nii li ñëw ci saxiix imaamul Buxaari rahmatullah alayhi wax nañ leen mbir mi nan la deme mooy yonent mi alayhi salaatu salaam jël ko tax le fait que manul woon rafet kii wa kaana laa yuhsinu yaktub loolu day wane ne moom kiiwu ko woon ba pare mu ne wan leen mu ko ñu wan ko ko fa kataba mooy mu delloo bind binduwaay bi kayit gi seydna ali fa kataba seydna ali bind radiyallahu anhu voilà léegi bokk na tamit ci ñële li ñuy li ñuy tegtaloo te lool imaam al-Qurtubi andi na ko bi muy tafsir foofu comme ni ko imaam al sëriñam bi tamit indee boroom mafhum kii nu mu tudd ma naan mafhum euh, mais imaam al-Qurtubi boroom tafsir bi mais daanaka ci sëriñam boobu la ko jële mu ne kii euh, kii bi nu mu tudd kanta yonentu Yàlla xadiis bi ñëw ci saxiix euh, imaam Muslim bi wax naan dajjaal dañuy bind ci kii bi ci jëbi nii entre bët yi kaa kaafir quoi kaaf bi yonentu Yàlla saaf saam ko doon épeler bi mu koy wax kaaf bi faa bi ak raa bi mu ne dina ko jàng dina ko liir ku mën a liir ak ku mënula liir mu ne waa tontu bi ñii ñii tegtaloo loolu que lu kon lu tax mu naan kaaf faa raa bu dul woon ne moom mënuloon a kii lan mënuloon mënuloon bind nan la mën a wax la moom mu ne nee tont kooku liñ koy tontoo mu ngi ci biir xaliis bi ndax yonent mi alei satu salaam nee na lool ku mënula liir sax di nga ko liir koo xam ne masula jàng di nga ko liir boo gisee dajjaal ci loolu kon ah kon dangay gis ne ah dangay gis ne ñoom imaam as-Suhayli dañu dàq waxu par exemple imaam al-Baaji jooju que lële mu'jiza la woon après mu nekkaat mu'jiza le fait que man loona lii indi lu mel nii mu'jiza la après mu mënaata liir te jàng ko lool mu'jiza la mu ne déedéet mu'jiza yi duñu duñu deman mu ne liy dëgg mooy fa kataba ay amara aliyan an yaktuba mooy dafa digal seydina ali mu daldi euh, daldi euh, bind kon lool mooy lool mooy masala bi mooy ñenn ñi kon da ngay gis ne nee nañ na ko man ñeneen ñi ne mujj ko man noonu la continuer waa jumhuur a wax lool euh, waaye ndax xam nga histoire bii benn la mooy Hudaybiya lox loo aju buur lañ wax ba pare moo tax ñenn ñi ne mais xadiis bii nii nekk ci kat ci kitaabul maghazi bii imaam al Buxaari indi ci umratul qadaa baabu umratul qadaa ñenn ñu ne mais xadiis bi même xadiis bi dafa ñëw ci kitaabu sulh mu jële ko ci imaam al Buxaari ci Ubaydullah ibn Muusa ci sanad bii nii même sanad bi te laf euh, sa laysa yuhsinu bu amu ci moo tax ñenn ñi ci ñu mujj ñu boroom xam-xamu xadiis yu mujj yi ñu ne Abu Mas'ud euh, dañoo jàpp ne ñoom dañ ne affaire bi dañ koo askanale ne ñi def taxrij imaamul Buxaari kër newul ci imaamul Buxaari li nga xam ne mooy loolu mooy expression boobu te newul tamit ci imaam Muslim waaye da ngay gis ne ci imaam Muslim c'est sûr amul waaye nag waaye ci imaam al Buxaari mu ngi ci am na ci voilà te imaam an-Nasaa'i soloo ko mook li ne fii ñoo yem imaam Ahmad soloo na ko tamit moo même bi fa axada al kitaab wa laysa yuxsinu an yaktub fa kataba makaana rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam hada ma qaada alayhi Muhammad ibn am na ci mënuñu dàq riwaaya bi mais waa jumuur li ñu wax dañ nettali bi benn la te riwaay imaam muslim bi loolu amul ci même bu ci lii amee loolu day wane ne kon ki doon bind mooy naa Ali dafa am xaduf waaye masala baawo ba léegi am na ci boroom xam-xam yi mooy ndax yii buñ la nee ñii wax nañ mooy ba léegi yii dafa am mooy am na ba léegi ñoo xam ne dañu jàpp ne yeneen temeraire sarsam bien sûr après mën naa bind mën naa liir ñeneen ñi la déedéet léegi nag lum ci man di demee ku nekk ak li nga xam ne mooy gis nga dalil yi ndax même bu dee ne waa jumuur dañ ne riwaaye yële muy wax ay Seydina Muawiya ak yooyu après yooyu bu dëgërul mais da ngay gis bu riwaaye imaam al Buxaari bi waa jumuur ñoom dañu wax xalfu mais zaahir bi dafay ànd ak ñan ñële mooy li feeñ day ànd ak wax jële euh, même bu dee ne ñoom tontu nañ ci wàllu euh, dajjaal beeg yooyu mais mooy daal masala mi daal il toujours posé mooy ku gis ne loolu moo dëgër fi yow ah am na am nga ci salaf ñu la ci jiitu ku gis ne tamit li mooy waa jumhur loolu lañ wax mooy wallahu taala alam kon xam naa bon am na yenn yu ndaw yu ci des mais xam naa tey dañu yemm noonu kon jeexal ci noonu ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu njàngat yi léegi nag ginnaaw bi ñu jógee foofu kon Xudaybiya dañoo ñibbi umra wa affaire umra moom loolu mu ngi woon ci Zaadul Xujjaaj li jëm ci wàllu umra ak tamit lu fekk booy umra ji ñu ñu daal di lay arrêté fenn foofu mënootoo dem ci loo xam ne du yaa ko tey yaa def lu tax ñu ñu ñu ñu téye la foofu voilà foofu ngay yemale lépp te doo fayaat mooy foofu ngay yemale mbir mi te doo fayaat. voilà ndax yonent mi alei satu selaam umra gi ci tegu bi am ci septième année bi loolu du dafa ñëw fay si déedéet xadaa mooy li nga xam ne moom la d'accordoon ak Seydina Suhayl ibn ak kii ak Suhayl ibn Amr ndax mujj gi mujj na tuub loolu la mais mooy ne kooku it ku umra ñu bloqué seen avion fenn ne leen dootu ngeen dem voilà fait demi tour de toute façon mu leer na bala ngeen fee jóge seen billet ya jeex du ngeen mën a tee kii la ngay def def ko fa nga ne fañ la tëj waaw foofu noonu ngay defe la ngay def te loolu euh, doo fay dara loolu dina la doy loolu moo jëmoon ci wàllu kon jàngat yi jëm ci loolu ginnaaw gi ñibbi géeg wàcc aaya yële ak xew-xew ya ca am loolu moom mën nañ ko bàyyi noonu bii di ñëw nag insha allah kon ñu gis li nga xamante ni nii mooy